cheikh bi soxna si di woote Amérique nee na dafa am daal bis mu déglu ci fatawa nga wax ni dem ci gisaane kat même boo ko gëmul ñeent fukki guddi loo jul yàlla du ko nangu nee na nag alhamdulillah boobu moom la bàyyi dem ci nit mu koy gisaaneel li muy laaj kay ndax léegi dina dagan mu dem ci kenn ni ko dama bëgg nga ñaanal ma xam ni ko rek daa bëgg nga ñaanal ma yàlla samay soxla ndax dina dagan wala déet alhamdulilah mbokk moom yi na sant yàlla bu baax a baax ginnaaw déglu na na dem ci ab jabar dafa mu daal di koy bàyyi loolu day mooy la jullit mooy la muy dolli ko ci xam-xam mu di ko jariñoo ñiy wax it ak di jot li loolu mooy tax ñuy wax ak jot li di jàngale xam-xam ndax suñu sañoon la jàngale danaa boo xamee ne ñoom seen bopp dañ cey tënku suñu sañoon itam ña leen di dégg dañ cey tënku di ko jëfe kon dañuy wax rek ne alhamdulilah yàlla na ko yàlla dimbali ba saxal ko ca loolee te saxal na ñun ñëpp ci bàyyi lépp loo xam luñ tere la mu des nag li mu wax nii muy gis nit koo xam ne am nga ci moom yaakaar nga ne ko maa ngi sàkku sa ñaan kay loolu day moom la ñu tudde ak tawassulu bi duaai rajulin saalih nit koo xam ne am nga njort ci ne nit ku baax la koo xam ne suñu borom tabaraka wa taala dana nangu ak ñaanam ci sa njort nga ne ko daal bul ma xàtt ci say ñaan wala deema ñaanal wala am naa sax aajo sàngam na nga ma ci ñaanal loolu yi day lu mën a nekk la loo xam ne chariatul islam nangu na ko su ko defee ñaan nga nag amut yenn yu ko jox ci xeeti waaye ñaan boroomam tabaraka wa taala rek lay def su ko defee boroom bi tabaraka wa taala ci baaxam mu nangu wallahu taala alam